rahimahullahu taala mu daal di ciy teg ah, beneen xadiis ah mu daal di ciy teg beneen xadiis muy dernier xadiis bi nag waaw bii mooy dernier xadiis Allah <laughs> bii mooy dernier xadiis bu ko defee eh, ñu daal di teg li nga xam ne mooy bun bi Allah kon al imaam al xaafiz an mu ngi xadiis numéro 717 ah. mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallahi innii uriidu safaran fazawwijnii faqaala zawwadaka Allahu taqwaa qaala zidnii qaala wa ghafara dhanbaka qaala zidni qaal wa yassara laka alxayra haytuma kunt rawahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xaditun xasan kon al imamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu indi xadis bu mujj mu ne waan anasin mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mooy anas waxoon naa la kenn du wax ans <laughs> kenn du wax ans de ans waxoon naa la man daal benn bourgade la bu ma xam fii boo xam ne mu ngi ci côté Villefranche-sur-Saône ans <laughs> waaw côté Villefranche-sur-Saône dans le Rhône le Beaujolais foofu daal xam naa foofu tudd ans waaye ans moom kii moom mooy suñu sang bi moom anas la waaye du ans kon waan anas ah waaw nga tax ma koy préciser waaw ah, non c'est dama ma sa dégg am ko doon wax moo tax <laughs> dama sa dégg ko doon <laughs> <laughs> wax naan ana sayna Anas ibn Malik di kii rawaa di wax ay xadiis naan ans nee na an di jële ci ans quoi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ah ma ne ah, amaana man maa xamul dara wala bokk lu bees la waaye ah man dañu ma gis ñëpp anas la wax waaw en tant moom man wax naa leen li ma ci xam wallahu taala alam <laughs> ah kon mu ne Seydina Anas ibn Malik waan Anas radiyallahu anhu annahu qaala mu ne jaa dafa dikk rajulun benn waay benn waay dikk na de waaw benn waay léegi benn waay boobee ba mu dikkee ila nabi ci yonente bi alayhi salaatu wa fa qaala mu ne ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man kat uridu safara ah xam nga li waaye ah, ñu génn mooy ba léegi wasiya gi di dénkaane wa wasiyatihi baabu wadaa saahibi dàggatoog moom di ko dénkaane ci armée bi waaw kon léegi ñu dellu mu ne waa ji daa ñëw ne yonent waaye saa man de damaa bëgg a entreprendre benn voyage quoi mooy dama bëgg a voyage yi fa zawid nii kon yonent waaye saa dama bëggoon nga yóbbal ma nga defal ma yóbbal quoi provision laa bëggoon nga defal ma yóbbal fa qaala yonent may saa saam ne ko zawadaka allahu taqwa yal na la borom bi yokk defal la yóbbal li nga xamante ne nii mooy eh, eh, defal la yóbbal may la li nga xam ne mooy ragal yàlla waaw yokku la ci qaala waa ji na ko zidni yonent bay saasaam dolli ma waaye dolli ma dolli ma qaala yonent bay saasaam ne ko wa ghafara dhanbak maa ngi ñaan yàlla mu jéggal la say bàkkaar qaala waa ji ne ko waat zidni dolli ma dolli ma yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala yonent bay saasaam ne ko wa yassara laka alxayra haythu ma kunt te yal na la yàlla yombalal yiw foo a nekk mu ne solo soloona xadis bi at-Tirmidhi yu al imaam Abu Isa at-Tirmidhi yu wa qaala mu ne xadisun de xadis la Allahu akbar xasan bu baax léegi laaj bi mooy est ce que ko solo ñu ne la eh, bon bu dee ñi ñu yàgg gis de ñu ñu yàgg a gis kenn ci ñoom soloowu ko xanaa imaamu Daarimi moo ci moo ci fekk mooy ñoom imaam Ahmad imaamu Maalik imaam Ahmad ñoom al Buxaari ñoom ñëpp kenn solowu ko waaw imaam ad-Daarimi daal di sëriñu imaamu Tirmidi nii ak imaam Muslim rahmatullah alayhi imaam moom moom moom moom moom moom soloo na ko al imaamu Tirmidi rahimahullah mu ngi koy indi ci abwaabu da'awaat mooy bunt bi ñu gisoon ah an wa sallam ah muy baabun minhu mu ne haddathana afet imaamu Tirmidi mooy xadis bi nii daanaka mooy après xadis biñ gisoon ah xadis ibnu Umar bi radiyallahu anhu kaana yaqulu lirajul ida arada safaran mi mu ci paree daa def baabun minhu léegi ci la indi xadis sayna Anas bi radiyallahu taala anhu wa arda kon foofu la ko indi kon mu ne haddathana Abdullah ibn Abi Ziyad mu ne ki ñu nettali moom imaamu Tirmidi ma Abdullah ibn Abi Ziyad alxakam muy Abdallah ibn alxakam ibn abi Ziyad Souleymane alqutwaaniyu abu abdirrahman alkuufiyu rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Sayyaar mu ne ki ñu nettali mooy Sayyaar di Sayyaar ibn Haatim al-Anaziyu abu Salama albasariyu al-Aabidu rahimahullahu taala ah qaala mu ne haddasanaa Jaafar ibn Souleymane mu ne ki ñu nettali mooy Jaafar ibn Souleymane di Jaafar ibn Souleymane ad-Duba'iyu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 ah Ummu Sulaym kan mooy tantam Ummu Haram bint Milhan seeru <laughs> yaayam la woon <laughs> Ummu bint Milhan seeru <laughs> yaayam la woon seeru Ummu yaayu Ummu Sulaym la woon radiyallahu kan mooy nijaayam Haram ibn Milhan Haram miñ faatoon keroog ca kàccoor ya faatoon ko jam ko mu ne eh, ca Bi'ru Ma'una mu ne fuztu wa rabbil Kaaba wat naa ko ci borom kaaba kaaba bi waaw kon mooy nijaayu Seydina Hamza Abu Hamza <laughs> Seydina Anas ibn Malik moom Haram la tuddoon ibn Milhan yaayam tudd Ummu Sulaym bint Milhan tantam tudd muy sóoru yaayam Ummu Haram bint Milhan <laughs> radiyallahu ta'ala anil jami' kon al imamu anas khadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah inni uridu sawaran fa zawwidni qala zawwadaka allahu taqwa qala zidni qala wa ghafara lana qala zidni bi abi anta wa ummi qala wa yassaraka wa yassara laka al-khayra haythuma kunta hadha hadithun hasanun gharib nii la ko imam Tirmidhi fii am na lu fi yokk <coughs> ñaari affaire yoo xam ne imamul An-Nawawi indiwoo noonu mooy dane waa ji dafa am benn waay bu ñëw kanta la woon man gisuma kan la xawma kan la waaw gisuma fenn koo xam ne surah yeeg yooyu koo xam ne nee na diw mii la woon kon daal rajulun mu nekk muhmal wala muhmalun ma fihi raawin lam yusam ah wa muhmalun mubham ak muhmal muhmal mooy waajoo xamante ne kenn xamu ko ma ne benn waay nee waa ji kenn xamu ko alors que mubham bu ma nee Muhammad nee na alors Muhammad yi bari te amul dara li may wax loo xam ne luy wane ne Muhammad bii laa ci jubloo kee loolu loolu daa nekk loo xam ne problème un kasi kabir loolu problème la kon mooy kenn du xam kan la mais bu dee am nay indice yu wane ne diw wax lool nekkatul mubham ko day leer kii nag benn waay mu ne benn waay daal dafa ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam man de damaa bëggoona tukki waaw léegi nag damaa bëgg zawit nii mooy nga dax lu yóbbal waaw waaye waaye yonent may saar fa zawit nii maa ngi ñaan daal nga defal ma provision waaw akbar <laughs> mooy jox ma loo xam ne moom laay def provision laay yóbbalu moom laay def sama yóbbal waaw léegi nag yonent may saar saam ne ko zawadaka allahu yal na yàlla defal la sa yóbbal muy ragal yàlla waaw loo xam ne day tax yow ngay takkoog diggalee mi tey sori tamu tax waaw léegi nag mu ne ko dolli ma mu ne ko wa ghafara dhanbak mu jéggal la say bàkkaar waa ji ne ko qaala zidni waa ji ne ko dolli waat na rasulullah bi abi anta wa ummi lii nii la imaamu Nawawi indiw ko benn ko mooy jënde naa la sama baay ak sama ndey qaala yenente way saa saam ko wa yassara laka al xayra ma kuntu yal na la borom bi yombalal yiiw foo man di nekk léegi leneen lu mu ci yokk loo xam newul ci imaamu Nawawi bi fii ci Riyaad mooy hada hadithun hasan gharib gharib gharib gi indi waxoon na imaamu Nawawi yu bari en li ñu seetlu yëpp saa bu nee hasanun noonu rawa Tirmidhi nee na imaam hadithun hasanun sahih wala yu mel noonu mu amaale gharib ca wet ga man du ma gis mu indi ko soit mooy ci càllale moom ni mu te lool mooy njort bi ñu am ci moom mooy que ne eh, eh, moom li mu am. version yi mu ci amoon loolu amu ci wala mu yem ci noonu waaw mais imaamu Tirmidhi hadithun hasanu bu baax la gharibun utumranke kon euh, hadith bi ginnaaw njàngat bu njëkk wa taxrij bi lëkkaaleem ak bunt bii ñu nekk mooy ne yonent bi alayhi salaam da doon tàggatoo mooy gis nañ ni doon tàggatoo nit ñi di leen euh, mooy dernier hadith bi ak lëkkaaleem ak buntu teggin bi ñu ne bul fàtte loolu ñëwaguñ ci dinañ ci ñëw bu ñuy tëj insha allah moo ko fàttewu wa euh, euh, euh, di tàggatoog as-sahib gis nañ day tàggatoog ñoom gis nañ ci xadiis yi romb wa yi gis nañ lim leen doon dénk astawdi'allaha diinakum waaw waaye di leen sàkkul ñaan ci yàlla mu daal di leen kii waaye it di mu daal di leen sàmm waaye di sàkku ñaan ci ñoom gis nañ ko Seydina Omar la tansana ya ukhayya min du'aik wa talabi du'a minhu kon mooy talabu du'a di sàkku ñaan ci nga xam ne mooy moom ngay tàggatool la tan sana ya ukhayya waaye wa du'a ilahu di leen ñaanal mooy astawdi allah diinakum wa amanatakum ak ñaan la maa ngi lay ñaanal yàlla kii <laughs> ah yonent waaye fii waa ji hadis bii mu tëjee waa ji daa ñëw ne waa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xam nga zawid nii azat ki koy tukki en général lool ci wàllu lekk la ak naan ak loo xam ne moom nga koy jàppalee ba bu ko defee bu demee du soxla dara ci yoonam yi bi muy tukkee bi ñëwaat loolu mooy zaat mooy provision mooy yóbbal waaw. ji bi ñuy wax loolu yonent bi saa salaam xam nga mooy euh, euh, ci ay qarina gis na xam na ne kii laaju ko alal du alal la koy laaj waaw comme quoi <laughs> mooy na day tax baat boo xam ne lii la doon tekki ñu xam ne kii jublu ci loolu. parce que bu doon ne ah yonent bay saaf salaam zawid nii comme ña nga xamante ne ñoo ñëwoon ci moom ghazwatu Tabuk saxaaba yooyu ci ashari yu ne yeeg ñoom al-Irbad ibn Sariya ak ñooñu façon yooyu radiyallahu anhu ñëwoon ngir doon ut yonent doon sàkku ci yonent bay saaf salaam mu daal di leen yeb waaw mooy utal leen loo xamante ne comme que ñoom amuñu moyen hein amuñu moyen boo xamante ne nii euh, ngir mën a participer ci xare bi. Ah ñu ñëw ci yonent bay saab saab ñu daal ngir mu yeb leen utal leen loo xam ne moom la ñuy dem moom la ñuy am ba man cee dem parti ci xare bi fokk fekke waaye bokk ci xare bii muy waajal di ghazwatu Tabuk ni mu ciy soññ nit ñi yonent bay saab saab nag da leen doon wax déedéet man awma waaw Allahu akbar wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun waaw lu ñu mën a dépenser ba dem fekk xare dañ doon jooy bañ ko amul yeneen yonent may saa saa am ne aw mooy ñooñu xamoon na ne ñii biñ ñëwee di ko laaj liñ ko doon laaj mooy ngir fas wala géléem wala loo xam ne moom la ñuy yor ànd wala loo xam ne daal moom la ñuy mën a demee yonent may saa saa am comme que yoru ko woon mu ne woon aw ma ko du ma leen ko jox waaw waat naa ci yàlla duma leen jox dara waaw <laughs> mooy naa Abu Muusa ñëwee après nee na ñu jekk rek. Seydina Bilal di ma wax naan yaa na ah yaa Abdallah ibn Qays yaa Abdallah ibn Qays yaa Abdallah ibn Qays rek nee na mu ñëw Bilal ne ma kaay wu yonent bay sa sa après après naan du ma waat ci dara gis loo xam ne du ma def gis lu gën lool lu dul dinaa kafaara sama yamin def li nga xam ne ma dikkal li gën léegi kon mooy ñoon ñi doon laaj yonent bay sa sa xam na ne matériel la leen doon laaj lañ ko doon laaj ngir ñu mën a fekke bokkul ak hadith sayna Abu Musa bi nga xam ne ñoom dañoo ay ñaari bokkam ay bokkam dañoo ñëw ànd ak moom ñu ñëw coono bay sa sam di ko laaj mu ji mu mu fal ko mu mu mu salarié jox leen poste. yonent bay sa sam ne ko Abu Musa ne ko Abdallah ibn Qays yow looy wax mu ne waxuma lool de man moom ñëw ma fi ngir lool te bu ma bu ñu ne lii la moo tax ñu ñëw ci yow man doonu moon ñëw léegi nag ci la ko yónni Yaman bokkul ak lool de. lee ñoom dañ doon ut sàkku yonent bay saa saam ci ghazwatu bi suuratu Tawba di wax wala ala alladina ida ma atawka li tahmilhum ngir nga am loo leen yede jox leen loo xam ne moom la ñuy participer ci xare bi ñoom dañ doon dañoo amul woon dara waaw ñoom Ulbatu ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu waaw ñoom al-Irbad ak mbokki Seydina Abu Musa yi al yi ñoom la woon radiyallahu anhum léegi euh, ñooy jooykat yi quoi ñi nga xam dañ doon jooy parce que mënuñu woon a participer xare allah ya ñun nga xam la pouf de soulagement mobilisation bi ñu doon def la ila ah j'ai reçu ma convocation di lox <laughs> di lox ñëw ci caserne bi nga xam ne fi lañuy seete médecin yi après euh, le médecin du de de de ñu xool est-ce que man je suis man naa fekk ci mobilisation général ndax guerre la ñu war maa ñu moo mobiliser ñu ñëw médecin bu xool ne non yow finalement c'est pas apte doo dem waa ji bu demee du ko xamee oh woo waa këram yëpp waaw ku tànki <laughs> loolu day fi ngay fàttali il <laughs> y deux ans <laughs> deux mille vingt deux mooy euh, xaret Russie Russie Ukraine bi bi al rais Poutine sa waay <laughs> Poutine ne dañuy mobiliser gars yi <laughs> ñenn ñi di ndaw daw <laughs> di daw di dem yeneen i réew ngeen man ko leen mobiliser boole leen ci xare yi ci xare Ukraine bi ñenn ñi am ah ay doon dégg ci France Info ñenn ñoo xam ne ouf de solagement bañ demee amuñu woon fu ñu rëcc ndax gars yi dañ leen doon kar fépp waaw armée beeg police yëpp frontière boo jaar ndax début bi amul woon benn euh, surveillance bu kii ñu bari rëcc ñiy daw yeneeni réew ngir bañ ko leen mobiliser quoi bañ leen a boole ci ñiy xare ñenn ñi am na koo xam noonu bañ demee ne ko ab too dangaa yow non yow te pas ab non waa ji do ko sooy waaye euh, kooku daa xew ci moom rek waaye ah yàlla nañu borom bi muccal ñu nekk ci ak silmu ci jàmm waaye ñun ñii <laughs> ci loo xam ne kat l'islam la laay wax de bu leer waxuma loolu moom bon diggante Russie ak Ukraine moom loolu moom sawaay dangay waaru <laughs> waaw <laughs> waaw ku nekk am na fooy jàpp di xëcc ku nekk jàpp na yaa am dëgg wal ilmu inda allah même bu dee ne li feeñ ah allahul musta'an waaw tooñaangeeg rayante yi moom war naa dakk quoi ci loo xam ne ay bakkan ñoo xam ne daanaka même peuple bi ngeen waaye pour des affaires géopolitiques ak ak européens yeeg façon yu nekk americain yu nekk gaa yi daal wal iyaadu billah yal na boroom bi def jàmm daal te gin gindi leen dugal leen ci lislaam waaw <laughs> léegi mooy amin <laughs> léegi mooy yow euh, euh, euh, mobilisation boobu ci l'islam gi ñii dañ leen doon ñoom dañ doon ñoom ñoo ñëwoon jox ñu loo xam ne dañuy fekke arab yonent ne man aw ma aw dara du ma leen jox dara aw ma dara ñuy jooy ñooñu xamoon na ne dañ leen doon laaj waaye liñ doon laaj pour lan la ngir dem ci jaamu yàlla joo xam ne mooy jihaad alors que zawadaka ah, ah, zawid nii en général buñ ko waxee mooy bu la ko arabe bi waxee mooy jox ma provision may damay tukki ah mu bëggoon nag moo mënoon a jàppale daal ci ay loo xam ne man damay dem umra ji wala damay aji ah ah bu ko defee nga jox ko të ab cinquante mille boo xam ne moo bu demee dina fa mën a ah, Eh, ci côté lekk geeg naan geeg yam fay nekkeeg voyage yeeg jël oto yeeg yooyu loolu la daw wit nii loolu lay ci cosaan mais yonent bi saa salaam xam na ne kii nii laaju ko loolu waaw <coughs> na nekk bi daa nekk koo xam ne xam na ne kii ku woomal la loolu mën na nekk waaye mën na nekk ni mu ko ko waxee suñu borom war na ko ne kii bu la nee bu ñëwee ne la zawid nii ya rasulallah laaju la nga jox ko matériel waaye li lim lay laaj yonent bay sa saam xam ko ah kene kii laaju loolu waaw waaye am na leneen loo xam ne moom laal imaam al-Xattaabi lii ma wax nag insha allah man moom laa jàpp ne moo gën a dëgër kene yonent may saab ci xar yi na la ko xame kene kii nii ñëwul laaj ngir mu dimbali ko jox ko sunguf ah wala defal ko benn boo xam ne ab ab boo xam ne da ko ciy defal cere wala yu mel noonu bu demee man di siim di lekk ah, tey naan defal ko yi nga xam ne yooyu orge ak yooyu du loolu loo ko tax a waaye jox ko ay diinaar yoo xam ne bu demee amaana mu mën a jënd ca yoon wa déedéet yonent bay saa xam na ne kii loolu taxu koo jóg ci li ma wax noonu amaana mu nekk koo xam ne moom xam na ne kii ku woomal la imagine bu doon Seydina Ousmane la radiyallahu anhu xam nga rajul bi xamuñ kan la mais dama lay wax ci kaabo bu doon Seydina Ousmane la yonent bay saa saam xam ne Seydina Ousmane ñëwul naan ko zawit nii ngir mu jox ko xaalis non wala mu kii ko non <coughs> mooy <coughs> eh, eh, eh, xam na ne woomal wala ñu mel noonu lool mooy wax ma ne la soit loolu la wala ci xarit borom bi wan ko ne kii loolu tax koo jóg mu xamee bi mu ñëwee mu xam ne kii du matériel la koy laaj al imaamul Xattaabi nag rahimahullah at at at Tiibi afwan at Tiibi rahimahullah moom dane amaana kene kii zaat bi ñu xam sax la doon laaj mooy sunguf wala wala wala wala wala lu mu lekk wala provision yoo xam ne moom lay soxla buy dem ci yoon bi yonent may saa salaam daal di koy tontu ci li nga xam ne moom lañ xame ci balaaxa <laughs> ah les balaagoog les balaaghiyuuna waaw <laughs> ah uslubul hakim uslubul hakim mooy comme yasaluunaka maada yasaluunaka anil ahilla qul hiya mawaaqiitun linnaas wal hajj ñu ngay laaj ci weer yeeg seen ah, ahilla yeeg seen taxawaay seen emplacement wu yooyu ni muy après màgg daal di def fii ak manazil yooyu yeneen tubaab yi sax suñu borom tontu ne lee leen loolu ba léegi ci sujet bi loolu <laughs> day tax nit ñi di am seen waxtu yi xam ne ah weer wi bu tell fii fii lañ toll ci at mi moom lañ toll ci bokk ci semaine bi wala ci weer wi wala nangam ak yooyu waaye tamit day permettre nit ñi ci la ñuy takke seen aj période aj ak yooyu mooy la ngay laaj nit ki day ñëw di la laaj loo xam ne nga gis ne am na leneen lu ko gën ëpp solo nga tontu ko lu ëpp solo moom li muy laaj am ñu foofu ak bii ne loolu fii loolu mën na fee dox waaw que ne yonent bay saa saam daa daa ñëw di ko laaj zaat waaye comme que borom bi nee na watazawadu fatazawadu fa inna xayra zaadi taqwa <coughs> te na ngeen na ngeen na ngeen euh, euh, euh, pro waaw waaw na ngeen ut waaw watazawadu na ngeen ut de <coughs> <coughs> da xam ne waaw. inna xayra zaadi taqwa wattaquni yaa ulil albaab waaw ca ajjalo doon waxa kon mu ne yéen na ngeen nangeen ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ut leen yóbbal waaye yëg leen ne yóbbal gi gën mooy ragal yàlla waaw wa tazawwadu fa inna xayra zaadi at-taqwa yeneen may saasaam xam ne kii ay mbir la doon mooy ay bagages la doon laaj waaye mu gis lu ëpp solo loolu mu daal di koy wax li nga xam ne mooy zaat bi gën muy euh, euh, zawadaka Allahu taqwa comme que borom bi nee na zaat bi gënu fa inna xayra zaadi taqwa moo ragal yàlla ba mu ñëwee ne yonent bi saa salaam yóbbal ma yonent bi saa salaam nga gis. alquran ni nga xamante ne moom moom la doon mooy léppam waaw yóbbal ma bu wax ko mu delloo ko ca aayam. zawadaka allahu taqwa yal na la borom bi defal sa zaat sa provision muy ragal yàlla moom mel ni danaan ko moom bi nga xam ne moo ni li gën ci yóbbal mooy ragal yàlla kon yal na la ko borom bi defal allah <laughs> waaw allah mu ne nag kon amaana lool loolu la ñuy wax uslubul hakim hmm? ci balaaga ñoom dañ koy waxe ay na la borom bi yokk nga mën a di teet di ko teet ci lépp lépp looy def dee ko suuraale lépp lum la axe <coughs> ah na nga ko sori lépp lum la digal bu la ci kenn fekk bu la ci kenn euh, euh, jëkk walla na la ciy gis fa bëgg di la gis na la koy gis fa bëggul di la fa gis bu mu la fa gis waaw bu doo ba pare suuf ko booy def loolu bul jàpp ne mu ne ko dolli ma kon ragal yàlla gis nañ kon lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee te borom bi kon nee na mooy xayru zaad waaw te moom la boroom bi dénkaane woon comme niñ ko gisoon keroog ñi nga xam ne mooy yéen ak ñi leen jiitu woon ñi leen jiitu woon ci waa ahlul kitab ak yéen an ittaqullah ñan ragal yàlla waaw kon ragal yàlla mooy lépp ko waaw di ragal yàlla zahiran wa batinan ci biir ak ci biti waaw kon yonent bi salaam daal di koy delloo ci ragal yàlla te mooy di teet sa borom ci lépp looy dugg lépp looy looy def lépp looy teg xamal ne moom mu ngi lay gis boo nawul di ko gis xamal ne mu ngi lay gis waaye da war a lool mooy euh, ci côté ihsan boobu mooy bi nga xam ne moo digg doomu quoi mais am na ku ki na féete kaw mooy bi nga xam ne yow laata ngay def dara sax ngay gis yàlla ci lépp waaw <laughs> laata daray taw ngay gis yàlla waaw ah ñi muraqabanteeg moom ci lépp <coughs> léegi kon loolu dafa am solo yonent bay saa saam yóbbal ko lan at taqwa waa ji ne ko dolli ma mu ne ko wa ghafara dhanbak waaw ndax taqwa ji loo ci nekk nekk am na nay rëcc rëcc ndax wa ma qadarullah haqqa qadri moytu yu bon yi am nay rëcc rëcc yoo xam ne da nga ciy tàbbi yu bon yi la yàlla xaraamal même bu dee yaa ngi def effort lekk léeg quand xaa xaa'inatul a'yun duburan waaw nga gis loo xam ne waroo ko gis ba pare au lieu de sadd xef nga xoolaat te loolu kenn mayu la nga xool xoolaat di xool di xoolaat di catal kenn gisuloo mais sa borom xam na xaa'inatul a'yun bët bi nga xam ne mooy wor mooy bi nga xam ne mooy def lu dul noonu boroom baa ngi koy gis waaye xam na maa fi sudur li ci dënn yi yooyu yëpp malgré yaa ngi moytu yooyu ndax kullu bani aadam xata doomu aadama yëpp ay ñu susceptible lañ bi def ay bàkkaar léegi nag ñi gën ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy dellu ci seen borom kon nag loo man di def waaye di dikkee yu baax yi yi la yàlla digal loo defa def def def du mat manoo ko matal ndax wa maa qadarullah nit ñi manuñoo nag te teg dëgg dëgg yàlla dëgg dëgg ko kon nag ba mu ma mu ne ko wa ghafara zanbak yal na la borom bi tamit jéggal li nga xamante ni mooy sa bàkkaar sa ricc-ricc yi nga xam ne moo lay dal waaw qaala waa ji na ko zidni bi abi anta wa ummi ci eh, ni mu ñëwee ci riwaaya imam abu dawud dool li ma yonent bay sa sam naa la sama baay ak sama ndey mu ne ko yassaralakal xayra yal na la yàlla yombalal yiwu haytuma kunta foo man di nekk rek yal na la yàlla yombalal yiw allah zawadaka allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka alxayra haythuma kunt loolu it bokk na ci ñaan yi nga xam ne ko way tàggatoog nit ah mooy non seulement ad-du'a ilahu kon mu ngi nii côté boobu lay indi ci tarjama bi mu def ni mu tudde buntu bi baabu zawaadi wadaa'i saahibi wasiyati inda firaqihi li safarin wa ghayri wa ad-du'a ilahu ñaanal ko ba léegi moom lay nekk nii mooy yal na la yàlla yokk defal la sa provision li gën ci provision yi muy ragal yàlla ci sa tukki bi ngay entreprendre bi nga jëm yal na la jéggalal sa bàkkaar waaye it yal na la yombalal yiw foo man di nekk waaw ah, daa am ko la bind SMS wala bàyyi la message sa benn frère sa benn xarit sa benn mbokk yónni la ah cheikh bi baabu salaamaaleykum wa rahmatullah waa cheikh bi wala waa soxna si waa man de damaa war a dem euh, damaa war a tukki xam naa Sénégal insha allah suba <laughs> Transavia bi Lyon fii saway gaa yaa ngi koy waajal man ci laa bokk masha Allah ngir daal di dem tabaski yow bu boobaa nga jël sa téléphone tamit waaw nga jël waaw waaw bu dee mokkaloo xafe affaire yi génneel Riyadu Salihin fii nga xam ne moom lañ nekk sawaay ci ci chapitre quatre waaw waaw wala boo demee ci ay Hisnul Muslim ak yooyu fi nga xam ne la citadelle du musulman yooyu yëpp dajale nañ ko fa nga dim ubbi waaw waaw <coughs> xool hadis yi ah yonentu saa san lan la doon wax sax voilà léegi nga jël waaw kon de wa rahmatullah ah, wax waaleykum salaam wa rahmatullah kon de astawdi'ullaha diinaka wa amaanataka wa xawaatiima apare waaw zawwadaka allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka al xayra haythu ma kunt bu dee jigéen nga ne ko zawwada killahu taqwa ah wa ghafara dhanbaki wa yassara laka al xayra haythu ma kunti waaw haythu ma kunt ndax ci fin bi la waaw ah loolu de xool bu dee ah man samay arab moom desuma koo xaw a man ah nga xool eh, traduction bi ci français ah astawdi'ullaha diinaka ah ah waa ja daa mel ni mooy je confie le soin yu mel noonu de près euh, à Dieu ah euh, de préserver ta religion ta loyauté et tes œuvres ultimes nga wax ko ko wala nga xool loolu lépp laata nga koy enregistré ba xam ko nga wax ko ci wolof wala ca nasaraan wala ca <laughs> li nga xamante ne mooy eh, eh, ci manjak ak da nga ko mane da nga xam ne moom ngay waxee waaja wala saraxulle wala li nga xamante ne mooy almaa kon mu ngi noonu kon lii lu ama am solo la nañ ko takk ñaari <laughs> sunna yaa ngi laa wax waaw waaw lépp la l'islam bi amul benn yiw lu dul yonent bay saa sam ñoddil nañu ko de waaye amul lépp loo xamante ne lu safal la loolu soril nañu ko kon nag mu ngi nii noonu la al imaamu An-Nawawi tëjëli kon léegi mu des benn affaire mu des benn affaire mooy euh, <coughs> kaay <coughs> lëkkaaleem ak téere biñ nekk di kitaabul adab bul fàtte mooy kon dafa bokk ci ay teggin nit ki ki nekk te bëgg a bokk ci euh, tool bii li toolu ni ñu sell ñi daa bokk ci ay teggin mu nekk koo xamante ne ay mbokkam bu ñëwee di tàggatoog say mbokk comme ni ko nent bay saa saam doon def di leen dénk comme ni ko nent bay saa doon def di sàkku ci ñoom ñaan comme ni ko yonent bay saa doon def di leen ñaanal comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bay saa saam doon defe kon ci kaw noonu jeexal nañu li nga xam ne mooy chapitre bi <laughs> am na solo lool walillahi alhamdu wal bii ñëw ñu daal di gis chapitre numéro